comme ni ñuy fóone gone waaye it ginnaaw bi mu la waxee lool nag mu dugal fa ne la eh, teg ko ci kaw kursi ab chaise ab fauteuil waaye takk yi boobu di ko gëtt di ci def di ci def li nga xam ne mooy parfum ak misk ak façon yu mel noon léegi nag mu dugaloon diggante bi mu waxee lool mu dugal fa yoo xam ne dañ koo tere ne la nag na nga ko tori de fa jaanib kullaha kullahu yi ma la fi wax yëpp na ko teet na ko sori léegi nag mu continuer waat ñëwaat ndax dafa am solo moo tax mu dugal ko ci biir léegi nag mu delluwaat di la wax ba léegi ci nga xam ne dañ koo sopp ba léegi ci wàllu alquran ji ñuy doxalanteeg moom noonu lële lii lépp bokk ci màggal jox gëdd alquranu rabbil alamin léegi mu ne wa karihu mu ne wanarabu bo tahsina xatil mushafi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi sopp nañu lool rafetal nag xatil mushafi mooy bu ñuy bindu kaamil nañ koy bindee nan la xaraf yaak yooyu nañ koy bind na rafet nu mu gën rafet ay calligraphe ñu takk ñu mën a bind waaw bëgg nañ leen ko bind noonu mu ne wa hakada bokk na ci ba léegi naka noonee sopp nañu tabyinahu mooy leeral ko def ci ay masque mu leer naññ waaw bañ a nekk loo xamante ne nii da nga koy kii affaire yi dese naa leer nooy def ko ba mu leer waaw waaw na leer nag dun lii lu ñu sopp la yaf yi boo xam ne bu ñëw la bu am la waaw kon nag mu ngi noonu ngir lan ngir rek ay photo di liir di defe di damm yax yooyu yëpp bañ bañam mu ne wa hakada tasxiixa bi taxqiiqi min gayri taxliitin wala tarqiiqi mu ne bokk na yi ñu sopp ba léegi wa hakada naka noonee tax at tasxiixa mooy seet nit bu bindeeb kaamil ñu ne wàcc na wàcc na kaamil ah fóore la léegi wàcc na kaamil kaang la bu ko bindee dañ koy seetaat corriger ko xool ah xool est-ce que amul ay njuumte yu ci am loolu la waaw doo ñëw rek bàyyi noonu naan naan tabaar fa kàll la non dañuy seet tasxiixa wa hakada tasxiixa jël kaamil boo xam ne moom bu mat la bu ñépp xam ne lii la ñuy xool est-ce que dëppoo nag benn ci façon yi nga xam ne moom la yonent bi saa saam jàngale ak ni nga xam ne noo nee la ko saxaaba yi daal di doon defe radiyallahu taala anhum noonu lañ ko toxale di tahqiq di xóotal mbir mi seet ko tax la taxliitin ci loo xam ne nag du amul njaxas du ci am waaw mbind moo xamante ne nii mel ni tànki jargoñ bu ko def de nga xam ne nit ki bala mu koo liir day sonn téye kaamil yu bëgg a liir tab li indi coono gi yépp mooy sa ñàkk xaraf yi daanaka lu la neex fu ne nga sànni fa benn mbir di jaay camlangal yoo xam ne tax kenn mënu la liir li nga bind mu nekkoon kon déedéet min ghayri taxliit lu amul ak njaxas wala tarqiiqi waaye mu bañ a nekk loo xam ne mbind ma day sewa sewa sewa sewa sewa sew lu ba waa ji koy liir foog mu xëccu ko ci bët yi fu nekk mu sëgg fa wala ut naag utal ma waaye sama li yi indil ma xool ndax dina jàll ut ay yuy agrandir mu ne yooyu yëpp jaru loolu yooyu déedéet moytu leen lool loolu bu leen bu ko ci boole voilà boona mu ne wa kaarihu waraqatan saghira yuktabu fiha mushafun qasira mu ne wa karihu boroom xam-xam ni nag sib nañ waraqatan saghira mooy as as as feuille su ndaw ah papier bu ndaw yuktabu ñu ngay bind mooy ay feuille yu ndaw daal yu tuuti ñu bind ca mushafun qasira benn mushaf mooy bind kaamil bi yépp <laughs> ci benn <laughs> ci ay yu sew xam nga am na kaamil de po yu poche de poche yoo xam ne yu mel noonu yoo xam ne daanaka yow boo ko <laughs> da nga koy mën a nëb daa xaw a xaw a mën a nga xam ne day sew lool mu ne loolu daal nañ koy sib bu dee ne waa ji mënu koo liir ndax day jafee liir même waa ji koy liir noonu sax bu moytuwul dina am problème bu bët après. waaw loolu lépp nag ngir fegal nit ki lool moo tax ñu daal di koy sib waaw kaamil bu bu bu mat sëkk nga def ko ci lu tuuti loo xam ne comme paquetu mouchoir loolu même bu dee gone nga ndaw nga yaa ngi koy def ah sa bët yi damay ragal ëllëg problème am ci waaw waaw léegi mu ne loolu dañ koo dañu ko da loolu nag dañ koo sib mu ne wa shaklahu qad ahdathuhu wa naqat siyanatan lahu min al-lahmi faqat léegi nag mu lay wax leneen mu ne wa shaklahu kanta shaklu bi mooy maas gi ñuy maas alquran qad dëgg-dëgg ahdathuhu dañ koo mooy dañ koo sos waaw boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom ñoo jekki ne lii dañ koy def ndax xanaa xamoo ne alquran bi nii mbindu maarab temps yonent ba saa saa même après tuuti rek kenn doonu koon maas waxuma la kenn doonu koon maas mais gis nga entre le fa moo letre fa ak pa kenn doonu ci woon def tomb sa do kenn doonu woon def tomb ci benn to kenn doonu ra za amul woon tomb kenn doonu ci def tomb ay ba ta sa amul woon tomb dañuy ñëw rek bindu noonu parce que ñoom ay arab lañ yoo xam ne xamoon nañ làkk bi ñoom bu suffisait ñu gis ngii bi dañuy xam ne lii nii lañ koy liire nii lañ koy liire waaw ñoom c'était inné dañ ko doon xam noonu bu jàngee dañuy xam loolu saa ñu def ci ay tomba ki ay maska ki yooyu jaru ko woon mais nag bi l'islam bi yokkoo ruqatul islam buqatul islam futuhaat yi bari ñu ubbi dëkk yi ñeneen ñoo xam ne du ñu ay arab yoo xam ne mooy mooy seen cosaanta mooy seen làkk dugg ji ñooñu nag ci leen gise njuumte yi commencé di am ñu ne kon nañ ko gaaw def waaw te lool ku mel ne al imaam Yahya ibn Abi Kathir rahmatullah alayhi daal dina koy comme ni ko al imaam al Awzaa'i alayhi <coughs> daal di jële ci moom doon na nettali lu nettali na affaire bii ñuy wax ni waaw léegi nag ci lañ defe yooyu yëpp di ci def ay tomb di ci def ay ngir ñu bañ jaawale ñi nga xam ne miinuñu làkku arab bi te du seen cosaan ñu daal di koy jaawale ñu daal di créer loolu la daal di koy def moo tax bidaa la boo xam ne bu baax la waaw parce que yonent bay sasam bàyyi ko ko woon est ah non yonent bay sasam daal képp ku wax ba muy wax naan ba muy bind lu ñoom Seydina kii euh, Zayd ibn Thabit ak ñoom ña doon bind loolu amul woon point amul woon maas kon nag yonent ba sar sàndaal lu mu deful woon ñun duñu ko def déedéet Seydina Siddiq xanaa dajale alquran looloo taxoon ma amoon ci réticence dajale alquran bii bañ ba ko Seydina Omar nee nañ ko def radiyallahu anhuma mu mu xamoon ci euh, daal mel ni sax moom bëgg ko def parce que dane ya yonent la yonent ba sar sàndaal su koo def ba Seydina Omar leeral ko ba xelam dal ci loolu la mu woo Seydina Zayd ibn Thabit moom itam noonu la meloon ndax yi sahaaba dañ koo def waaw loolu mu nekk loo xam ne dañ koo xam moom xam na ne yonent bi saa saa bàyyi ko fi mais fexe na ne kon nañ ko def waaw Seydina Zayd ibn Thabit tamit Seydina Abu Bakar moo ko koy convaincre sinon moom dama ne woon lan ngeen di defee loo xam ne yonent bi saa saa ma koo def mu ñu convaincre ko naka lii benn la waaw point yeeg masque yi moo tax mu ne wa shakluhu gis nga niñ koy maase masque yi ngay gis ci alxuraan bi xat loolu dëgg-dëgg ax dasuur dañ koo sos dañ koo def après lañ ko def wan xat ak point yi tomb ya ngay gis lu tax siyaanatan lahu min al ni faqat ngir ñoŋal alquran aar ko ci ñi nga xam ne seen làkk du arab ñu ciy tuum faqat lii kese tax bu lu doon lii moo tax lu nekk daa am lu tax bu lu doon lii kenn du ko ci def moo tax amu ci woon sax bu njëkk <laughs> mu ne wa kaarihu tafriqahu ajzaa an malikin nasabihi man jaa li qawlihi fi matnihi subhana inna alayna jamaahu qur'ana mu ne wa karihu am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne ñoom sib nañu tafriqahu ajzaa mooy daldi tàqale alquran bi def ko ay juzu comme nii ñu am naan kaamil bi 30 juzu la dañ koo xaaj ci ay juz daay def ko tamit ci ay ahzaab ay xisbu ay rubu ak yu mel noonu am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam ni dañ ko doon dañ ko doon bañ dañ ko doon bañ ne lii déedéet te loolu euh, non waaw sëriñ bi nañ wax li sëriñ bi wax ba pare radiyallahu anhu wa karihu kon sib nañu tafriqahu taqale bi ñuy taqale kaamil bi ajza def ko ay juzu ay ay xaaji xaaj am maalikin mu ne lii am na ñeen ñu ko soloo ci imaamu Maalik rahmatullah alayhi mu ne nassa daal dina yaxal lii bii man jaa ka ko indi daal di wax ne imaamu Maalik rahmatullah alayhi da ko doon da ko doon sib waaw fan la teg wax jooj li qawlihi nag waxu yonent bi alayhi salaatu non li qawlihi ndax waxu fii matnihi ca yaxu alquran subhaana gàcc ngaa laa maam moom moo sori waaye woo na ak sori wam yi nga xam ne moom la ko nit ñi di bokkaaleel moom borom bi azza wa la lam wax ca suuratul jum euh, euh, qiyaama inna alaynaa yooyu dëgg-dëgg wa yàlla mi dara warul ñun ñoo warul jamaahu dajale alquran ji yow ci yow Seydina Muhammad waaye qur'aana wa lor way wee tax voilà ak jàngal la ko mooy inna alaynaa jamaahu wa qur'aana fa idaa qara'naahu fattabi qur'aana thumma inna alaynaa bayaana laay yooyu lay wax suñu boroom ne inna alaynaa ñun ñi dara warul ñoo war lool alay naa ji dañu ngaw jamaahu dajale ko ci sa dënn ba nga takk alquran ndax yonent bi saa saam da ko doon ndax dafa neexoon da ko doon jëkkante ngir gaaw koo mokkal ngir bañ ko fàtte mu ne ko loolu di jaru ko ñun ñoo war lool xamal la ko jàngal la ko waaw ba nga takk ko waaw sa nupp ko ko falaa tansa illa ma sha allah des na la jàngal te doo fàtte lu dul lu soob borom bi tabaaraka wa kon nag mu ne ko loolu yee mu wax ne dinañ ko dajale lool ci sa xol lool moo tax ñii ne comme que yooyu la beneen moom la war lool dajale ko kon nag di ko tasaare loolu loolu ñu sib ko waaw te lu mel noonu jële woo nañ ko ci ku mel ni al alxasan ibn yasaar ak ak mbokkam ni di al imaam ibn sirin di seydina muhammad ibn sirin rahmatullah alayhi ma ay taalibe ci saxaaba yi lañ woon radiyallahu taala anhuma ñoom ñaar dañ ko doon bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ doon yunkiruna al axmaasa wal awaashira wal ajza lu mel noonu la ko al imaam ah, ah, ah, al-Ghazali rahmatullahi alayhi wa radiya anhu noonu la ko indiwee ci Ihya Ulumuddin mu ne mas yeeg yi nga xam nañ koy xaaj ay juróomi xaaj ak awashir juróom yi jur fukko yeeg ak zayi juzu yi ñuy def di ko xaaj yooyu ñoom dañ ko doon nekk ñoo xam ne dañ ko doon dañ ko doon sit waaye li taxoon ñu ko doon sib benn daa am lu taxoon rek waaye après euh, ñoom yooyu après loolu boo seetloo dëgg-dëgg mooy euh, ñoom li ñuy layoo noonu alquran bi jam'ahu lool mooy dajale ko mokkal ñu mokkal ko waaw waaye mooy tekkiwul ne kon yow dangaa bëgg a wax kon kaamil yi ñu yor ñii def ko ay kii bu wàcc kaamil amee ñu jox kii benn loolu dañ ko dañ naan la waaw mais loolu loolu loolu lañ wax mais loolu insha allah ci biir gi mën na cee sax bañ a àgg voilà parce que loolu l'essentiel mooy euh, euh, loolu bokkul ak lële yore suñu borom loolu mu naan jamaahu qur'aana loolu mooy daj wa qur'aana inna lay naa jamaahu wa qur'aana mooy dajale ko ci dënnu yonente bi alayhi salaam voilà mais kanta bind def ko ay xaaj noonu man naa nekk tey sahaaba yi radiyallahu anhum dañ doon xaaj comme ni ñu ko gise woon alquran defoon ko seen wird nga xam ne bés bu nekk ñu am lu ñu ci jàng voilà nañ la waxoon trois versets trois saar voilà ñetti saar cinq saar ah sept saar après sept lu ci tegu neuf saar neuf lu ci tegu onze saar treize saar après ñu jël xaaf ba ci suuf loolu képp nit mën naa xaaja noonu alquranam ñu móolal ko ko noonu loolu lépp dara newu ci wallahu taala alam kon nag léegi nag sëriñ bi li ñu dese bariwul léegi nag fii nag la yemale ci moom foofu la yemale affaire yi mu ne nag tadaaduna umura da tanzili yuxrijuna dara ila tatwili mu ne tadaaduna suñu lim umura da tanzili mbiru alquran jii nga xam ne suñu boroom ko wàcce de di lim ay mbiram yuxrijuna dañuy génne ak dërëm euh, jamono ji yépp ila li ci guddal mooy suñu téere bi gis nga buñ naroon a topp ci masaalikul jinaan di lim mbiru alquran ak yi nga xam ne ñoo ñoo jàng kook la la la làmboog moom ak la lëkkaloog moom konoonte kon dinañu génne li tax téere bi jóg mooy dañuy guddal ci suñu mooy dañuy guddal waaw dinañu guddal te du jeex léegi kon mu kon nañ yem fii mu ne fal nansarif fal nansarif ila nidaami ma dahara huna aanana alayhi mooy tëj nag bii mooy avant dernier <laughs> mu ne kon nag comme que xam nañ ne di lim lii dañuy génne jamono ji yëpp dañuy day tax ñu gën guddal kon nañ ñeen ci yemale yi mu ne fal nansarif léegi nag nañu nañu toxu nag dem ila nidaami jëm ci nose maa li nga xam ne zahar feeñ na huna fii anana yal na ni suñu borom alayhi ci li ñu nar a def mooy li ci topp li ci topp ñu war koo taalif nii war koo bind war koo nose yal nañu ci borom bi anana la alayhi yal nañu ci dimbali zul qadari boroomuk dayo gi boroomuk dogal muy borom bi tabaraka wa taala mu ngi wax nag baytu mujj bi fii la ñuy tëje moo tax yemuñ ci fukki minutes parce que mbir mi jeex na léegi lii mooy bu mujj bi mu nekk kafa bi di fawaidan lil muktasi fal nansarifil fal nasrifil qawla ila tasawufi mu ne kafa doy na bi di ci liñ fi jot a tudd nii fawaidan ay njariñ ni ñu jot a tudd ci mbiru alquran ci bunt bii nii ci faslu bii ci pàcc bii chapitre sous chapitre bii doy na ci ay njariñ lil muktafi koo xam ne day doylu lii ku ci doyloo liñ fi indi nii ci fii kooku doy na ko sëkk waaw kooku doy na ko sëkk na fexe ni ñu ko waxee mu koy jëfee noonu te boromam kese tax loolu doy na ko léegi nag comme que demee na noonu léegi nag ñu jàll fal nasri fil xaw la nañu wëyal nag daal di jengal wax ji yóbbu ko Ah léegi nag wëlbatiku wën nañu wëlbati wax ji léegi nag jëmale ko ginnaaw bi ñu paree ci wàllu mbiru alquran ak jàng ga ak làmboog moom ila tasawuf yi nañ wax nag ci wàllu tasawuf kon nag sëriñ bi wax nañu laa jox nañu laa direction joxoñ nañu fi ñuy fi fi ñu war a gis ah fal nasra fil qawla fal nasri fil qawla ila tasawuf kon mooy bunt bi ci tegu lan lay doon ah faslun fi tasawuf <laughs> buntu bi nga xam ne suu chapitre sous chapitre